voilà en plus mooy xadiis bi daal diwul euh, dëgër ñu noonu léegi am ñu ne non Ibn Ghaziya la benn waaye bu ñu naan Ibn Ghaziya la loolu imaamul al al al al Ibn Hajar mu ne loolu axrajahu Ibn Manda min tariq al-Kalbi an Abi Salih an Ibn Abbas loolu ci ñëw laan Ibn Abbas dañ ko jëlee radiyallahu anhu mais beneenu matru ku mel ni Muqaatil <laughs> ki euh, muy al-Kalbi <laughs> mu ne am nu Manda moo jële ko ci al-Kalbi mi <laughs> jële ko ci Abu Salih ah Abu Kalbi nee na lépp leen jële ci Abu Salih mu ne Ibn Abbas nee na ma expliqué kan <laughs> lii lii dañ wax nii rek ne ay wax am na mais xam nga ne lii dëgërut benn yoon waaw du wax ñu kenn di bàyyi xel fii mu bu kenn jàppale fii mu nii lii al-Kalbi xikaaya nii nekk na loo xamante ne nii qad sahha wallahi lam yasih <laughs> en tout cas ci yoo xam mu ne ci Amr ibn Ghaziya la voilà mooy ibn Ghaziya boobu Amr la tudd ibn Ghaziya da doon jaay tàndarma benn jigéen ñëw di jënd tàndarma mu yéem ko mu tudd lool wala imaam Haafis ne wal kalbi yu da'if de <laughs> ci kalbi mi dëgërul de waaw waaw léegi bon nee na imaam rahimahullah moom daa jàpp ne Amr ibn Ghaziya mooy turu Abul Yasar mais Abul Yasar tudd noonu Ka'b ibn Amr la tudd voilà moo tax mu mu ne fa jazama bi fa wahim moom mu daal di ci dogu nag <laughs> mais daa def def le waaw léegi am na ñeneen ñoo xamante ne nii ñoom dañu ne non non non kii abbaad la benn waay la bu ñu naan abbaad loolu imaam al-Qurtubi imaam al nee na wa amma qissatu abbaad fa hakaahu al-Qurtubi walam yu'ziha mais waxul kan moo ko euh, ci ban téere wala ci kan ci kan la jóge mu ne abbaad nii nag mooy ismu mooy baayu kii turu euh, kii la euh, maamu euh, jaddu abil yasar waaw kon nag mu ngi noonu lii moo am ci wax yi ne ñii la te xam nga xadiis bu mel nii wax nañ la saxaaba lenn ci saxaaba yoo xam ne soloo nañ ko ah al ah, kii ah, ah, Seydina Abu Umaama al-Bahili daal dina koy solo alhamdulillah imaamu muslim alhamdulillah dafa solo mu ne ginnaaw bi mu indee xadiis bi wax nañ la tamit Seydina Muaaz ibn Jabal ah Seydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa eh, kii ak Seydina Anas non mais Seydina Anas wax nañ la te waaye dinañ ci ñëw bii di ñëw ndax imaam muslim euh, da ko imaam al lu mu tudd an ko ni xoolal xoolal fii ah, imaam Abu uh, Umaama al-Baahiliyu da ko solo imaam Muslim moo ko ak al imaam Abu Daawud ak sëriñam ñoo la ñoom ñaar ñëpp di imaam Muslim ak imaam Abu Daawud seen sëriñ imaam Ahmad rahimahullah ci benn buntu bi hadith yi da tegale muy ndax sayid boo xasee naa anas bi ñu war a ñëw insha moom la indi bi ci kitaabu tawba baabu qawlihi ta'ala innal hasanati yudhhibna sayyi'at hmm. léegi bon jalul ñuy wax mu ngi ko jëlee ci ñoom Nasr ibn Ali eh, ibn Nasr ibn Ali ibn Suhban ke bokk ci quoi kutubu sitta seet sëriñ ñoom dañ ko gëj a tudd yaa vay ko fàtte de ah wa Zuhayr ibn Harb après mu dem abu umama mu ne bayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fil masjid wa nahnu qu'udun ma'a id jaa rajulun waaw lii doon baax ci tax dangay gis yu bari ak mbir yi ni muy yaatoo bu ko defee boo baree ci nettali bi fu mu fi ñëwaatee nag naan lii moom du ñu ci yàggat yàggoon nañ ci fële waaw te tamit dalay may nga gis panel bi affaire yi di muy yaatoo ak xew-xew yi nga gis ne ñii eh, eh, li gën dëgër dëgg la abul yasar waaye mooy am na ñeneen ñu mu dal mais ñu bariwul ndax ñenn ñi ñi ko nettali dëgërul voilà mais ñeneen ñi nga xam ne moom la daal xew-xew yi bokkul ñenn ñi daa fekkoon aay bi wàcc ba pare yonent bay saa wax leen loolu voilà mu ne Abu Umaama mu ne bay naa bay na ma bi nga xamante ne rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam fil masjid daa ne woon ci jàkkaam ji ma ne ban ma ban mas ban masjid ñu ne xam ko mooy buñ nee di wax biir yonent ci jàkka ji mooy jàkkaam ji. waxuñu Quba waxuñu masjidu Bani Zurayq ak yooyu Banu Zurayq ah, kon noonu waxuñ loolu eh, mu ne biñ fa nee wa nahnu qu'udun ma'a ñu ngi jékki woon toog nekk ak yonent bi saa ci noonu rek ja'ahu rajul la benn waay ñëw fa qaala mu ne ko mais ya Rasulallah inni asabtu haddan yonent bi saa saa yii man def naa benn bàkkaar de boo xamante ne war na eh, ab pen dal ma ci. waaw yonent bi alayhi salaam fa aqimu alayya yonent bi alayhi salaam kon nag tegal ma pen bi ci sama kaw tegal ma ko sama mooy teg ma daan bi nga xamante ne moo ma war a dal nga xamante ne moom laa liggéey moom laa def fa aqimu alayya fa sakata anhu rasulullah yonent bi alayhi salaam noppi wax ko dara summa aada waaw waaw mu mu waajib delluwaat waxaat loolu yonent bi alayhi salaam yeneen tubaab saa saa ah damaa def haddan de doo ma ko teg fa sakata anhu rasulullah yeneen tubaab saa saa noppi hadis bii sax à vrai dañ ko waroon a bàyyi ba hadis bii ñëw ndax moom la gën a niroo mooy hadis Seyna Anas bi waaw mais dañ lay wax rek saxaaba yoo xam ne solo lu mel nii bu Seyna Anas bi bu ko defee bii di ñëw insha allah duñ ci yàgg mu <coughs> ne mooy yeneen tubaab saa saa noppi léegi. Eh, bi ko waa ji waxee waxati ko waxati ko mu ne nag ah fa sakata anhu wa uqimat as-salaa ñu taxawal julli fa lamma sarafa nabiyullahi sallallahu alayhi wasallam qaala abu umaama bi nga xam ne nag ci lañ taxawal julli ah waa <laughs> julli yonent bay saa saam jiite nii ñu julli yonent bay saa saam bi biñ jullee ba pare fan sarafa mu dem fa lamma sarafa bi mu wéyee dem nabiyullahi yonent ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam qaala Abu Umaama sayna Abu Umaama nee na fa atba'a ar-rajulu rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam hiina insarafa wa maa yaruddu ala ar-rajul nee na waa ji julli ba pare dem waa ji jóg topp yonent bi saa saam nee ma topp ndawal yàlla li ma topp waa de man yonent bi saa saam ndax kooku la ñu yàlla royloo Allah gis nga ni ñuy war a waxe quoi ñoo xamoon am léegi ñooy borom banaana mais uram ñun moom sama kaa bopp laa xam naan waa ji jóg ma jóg ànd ma ànd ak waa ji non moom daree dara yeneen saa salaam daa dem waa ji jóg topp ko man ma jóg topp ndawal yàlla saa salaam ngir lan nee na ngir ma xool <clears throat> maa yaruddu ala rajul bu waa ji demee ba jot ko di wax moom lan la koy delloo bu ko defee ma takk njàngale moomale allah man ñu ko nettali ni Allahu akbar nee na fa lahiqa ar rasulallah sallallahu ci noonu man maa ngi seen gannaaw di dox rek waa ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam amaana yonent sallallahu alayhi wasallam waa ji daa pressé le pas jot ko <laughs> fa qaala waa ji ñëwaat ko ya rasulallah sallallahu alayhi dawal yàlla sa inni asabtu haddan de faqim alayya ma waxati la ko ah laal naa bi loo xam ne waral nañu teg ma pen de daanu yàlla de kon teg ma ko sama kaw qaala abu umama Seydina Abu Umaama radiyallahu anhu nee na fa qaala lahu rasulullah dawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam ne ko ara'ayta hiina xarajta min baytika alaysa qad tawadda'ta alaysa qad tawadda'ta fa ahsanta al-wudu' qaala balaa ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam nee na mu ne ko xanaa gisuloo yeneen tubaab saa saa nag daal di koy tontu foofu xam nga yële yëpp dafa noppoon mu ne ko xanaa nekkuloo ne voilà mooy xanaa gisuloo ara'ayta mooy xanaa nekkuloo ne. ah xii na xarajta bi nga génnee min baytika sa kër alaysa ndax nekkul ne qad tawaddata ba ngay génn sa kër daal di woon ngay jàpp yow mii fa du wudu'a nga jàpp jàpp goo xam ne gu rafet la gu mat la gu taaru la qaala bala ya rasulullah waaye ne ko ah kay dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam laata may ñëw def naa lii def loolu dañ nga xam ne nit ki buy tuub sopp nañ mu jàpp ànd ak laab laab bu baax jàpp-jàpp gu rafet waaw ndax dafa ñëwoon waaye ngir ñu yow ñu teg ko daan loolu dañ ci jàng ki nga xam ne dañ koy teg daan waaw gis nga esprit bi ñu mu wutee ñun dañuy nekk déew moo xam ne réewum charia la nga def loo xam ne borom bee ne ku def lii nañ ko teg daan bi gars yi du loolu la ñuy wax sax est ce que moo ko def mbir mi du lool mais ñu ne organisations internationales yeeg état euh, hypocrite yi nga xamante ni ñoo am ci àddina bi hein léegi ñoom ñu ne léegi dañuy taxaw ak ay Nations Unies masjidu rimam ak yooyu yëpp ma kii majlisu rimam hmm? fa nga xam ne ay yax yu fënax lañ gën a dajale conseil de sécurité ah léegi ñu ñëw ne gaa yi walla pays boobu bu mu ko defan waaw di tëkku gaa yi wala naan leen bu ngeen kiiwee suñuy ed nangam nangam xoolal ñii tamit di di di woolu moom sax mooy pexe ay mbokkam nañ ko médiatiser ngir bañ àtte yàlla daal ci kawam te nee na jullit la wombatul na boroomam xoolal kii tuub ngir ñëw ñu teg ko loo xam ne jàpp na ne pen la boo xam ne amaana moom bu ñu tegee bu faatu mais ku ñu war a teg pen sax bokk na ci lu ñu sopp mooy na nga jàpp jàpp gu rafet waaw yeneen way saa ko xanaa yow yow est nekkul bi nga génnee sa kër jàpp nga jàpp joo xamante ne ba pare nga rafetal ko qaala balaa mu ne ko ahakay ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam qaala thumma shahidta yeneen way saa saam ne ko te ginnaaw gi yow fekk nga julli gi ak ñun qaaba qaala naam ya rasuulallah waa ji ne ko naam ah kay yow ndawal yàlla saa saam qaala nee na nag yeneen ci wàllu saa saam ne ko fa qaala lahu rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam fa inna allaha qad ghafara laka haddaka aw qaala dhanbak ne ko nag borom bi jéggal na la pen boo la nga wax wala boog dana ko jéggal na la bàkkaar bi nga def bi nga xam ne nee nga moo la waral lii nga xamante ne nii moom nga naan da nga def te nañu la ko teg kon nag affaire yaa noonu léegi nag dinañ ñëw ci affaire bii ci jotaay bii di ñëw insha allah hadith sayna anas bi mais waa ji pen nan lañ koy pen haddun min hududillah te yonent bari saa saa nii ci boppam moo ñu jàngoon ne li alakoon ñi leen jiitu woon mooy bu dee ab shérif moo sàcc gaa yi nëpp nëppal ko bàyyi ko bu dee ne koo xamante ne nii nag moom ci baa classe bi moom moom les saanoo ñi nga xam ne moom gars yi jàppawuñ leen dara ci ci réew mi wala ci gox bi moom moo def loo xam ne penub yàlla da koo war a dal wala ab daan ñu njëkkante di ko teg ba pare mu waatoon ci ki nga xam ne bakkanam ci loxool na ne keni si de bu doon moo fab wal la billah aada allahu min hada aadaha allahu min hada boroom mu muccal na ko ci loolu moom sayyidatu Fatima alayhi salatu wassalam ala nabiyyina wa alayhi afdalu salatu wassalam kene moom ci boppam moo koy dagg loxoom mais kon nan la mën a kii ne moom pen la teg penub yàlla la def booy li yàlla ne ku def lii def leen koy nent baay saa saam ne ko borom bi jéggal na loolu pen am na pen boo xam da nga naan jég <laughs> yàlla jéggal moo rek mu jéggal la <laughs> maanaam sàcc gii ñuy wax nit bu sàccee ba lépp yemb sa waay preuve yépp que ne lii ñu war a dagg loxoom est ce bu tuuboon kese doy na <laughs> loolu insha allah nañ ko gis ci jotaay bii di ñëw. waaw da boobaa mooy est xadd bi gis nga ah gis nga riwaay bi ni wax xadd borom bi jéggal na la xaddaka aw zanbaka voilà wala sa bàkkaar loolu nag borom am yi bari na non loolu mooy bàkkaara te loolu insha allah <laughs> mooy àggul ci pen moom moo ko jàppe woon noonu moo jàpp ne lii pen la mooy pen am na ci. mu ñëw yonent bi saa salaam borom bi wan ko ko même laajul waa ji lan la <laughs> lam yastafsirhu waaye borom bi xamal ne ko ne loolu lii la mu xam ne lii kenn amu ci voilà tanzir moo ci am mooy loo xamante ni nii ay daan la yoo xam ne imaam bi mooy xool luy yemb mu daal di koy teg koo kookee ngir mu nekk euh, day day muy gàjj ñeneen ñi te kenn dootu ko def voilà léegi nag loolu la <laughs> waaye moos tekkiwul mukk ne ah waa ji daa def loolee daa def loo xam ne pen la lool insha allah dinañ ci ñëw ci xadis bii di ñëw kon daal xadis baa ngi nii mooy xadis Seydina Ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu ñu ñu ciy gis ne mooy kon julli am na bàkkaar yoo xamante ne da koy far voilà comme ni nga xam ne moom la ko waa jumhur yam eh, as-salaatu ila as-salaat day far li nga xam ne mooy seen diggante fekk waa ji mu ngi moytandiku yu mag yi nga gis nañ ne loolu yi dañ ciy jànge ne kon <clears throat> yii ñu fi wax mooy lii waa ji wax ne moom def nag ndaw si loo xam ne boroom kër da koy def ak euh, soxnaam sauf que sama bëy duggul ci pëyam loolu dañuy xam ne loolu bàkkaar bu ndaw la voilà loolu bàkkaar bu ndaw la waaw sinon bu doon bàkkaar bu mag <laughs> comme ni al ibnu Mas'ud wax imam ibnu Abbas radiyallahu anhu bàkkaar bu mag ni ñu koy xame mooy bépp bàkkaar boo xamante ne boroom bi da cee tëkkoo daan teg ci pen fii ci àddina wala ay duma alaaxira wala mu am laana loo xam ne dane ku def nii yàlla rëbb na la wala qutila waaw rëbb nañu ko def lii wala nàngam ak nàngam wala mu am tëkku fii ci àddina wala alaaxira kese loolu dañ ciy xamee bàkkaar bu mag lii nag la fait que lii nii yépp ah loolu waralul benn pen boo xam ne moom la ñuy teg waa ji ndax bi mu ko waxee nii Ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu nee na yonent bi alayhi salaam ah dane man asa asaaba min anna rajulan asaaba min imra'atin qubla te yeneen riwaay yi ak yeneen ci wane na na waa ji def na sax lu raw qubla kese en tout cas ci ñeneen ñi te yonent bay saa saam innal hasanati yuzhibna sayyi'at ñoo xam ne kon loolu bàkkaar bu ndaw la voilà ak laal ak li nga xamante ne mooy lépp loo xam ne nit ki da koy jéem a am ji ko am plaisir bànneex ci jigéen goo xam ne daganu ko da ko noonu jigéen ji di jéem am ci benn boo xamante ne daganu ko fekk àggul ci li nga xamante ne pëy dugg ci pëy loolu noonu daa nekk loo xam ne bàkkaar bu ndaw la waaw boo xam ne nag dalay yóbbu nag ci ak alkane de bul ne ah saay daal yoom bal nga ma yëf yi eh, waaw daleen ma je bise quoi yooyu eh, garawul ñu ne la ah, bañ a garaw <laughs> la lay gis léegoo fan yee liñ gisoon <laughs> eh, ah kabirata ma istighfar wala saghirata ma mal israr loolu lañ bëggoon wax nekk di di di di wax muy te di wax amul benn bàkkaar bu réy bu dee ne nit ki bu ko defee ànd ak xol bu tu bu bu sell dem jéggalu borom bul fàtt fàttalekul aznaba dhanbi abdan aznaba abdi dhanban fa alima anna lahu rabban ya'khudhu bi-dhanbi wa yaghfiru dhanb voilà hadith boobu bu ko fàtte sa yenentuwaay sa saam ne Ah, sama jaam ci buntu bi la ko gis voilà bul fàtte yaa vay que ne ah, sama jaam bi de def na bàkkaar waaye nag xam na ne am na borom boo xamante ne nii de day jàppe bàkkaar man nga def bàkkaar mu jàpp la ci dunoo la waaye it wa yaghfiru bi yaghfiru zanba mooy ki nga xamante ne it moom borom bi day jéggale li nga xamante ne mooy bàkkaar léegi borom bi eh, ba mu xamee loolu borom bi yoom ñu àggee mun a ko jéggal naa la mooy xadiis eh, wa eh, Abu Hurayra radiyallahu anhu moo doon xadiis quatre cent vingt et un kon na ko noonu kon mu ngi noonu mooy boo amee loolu ñëw da ngay mooy bàkkaar bu rëy boo amee loolu euh, sincérité boobu xol bu selle noonu rëcc googu dellu sa borom même bu dee dañ ciy delloo ci bés bi soixante-dix fois comme ni Seydina Siddiq xadiisam boobu wax kooku nekkul koo xam ne daa persiste daa wéy ci bàkkaar waaye nag wala saxirata ma'al israr mais amul bàkkaar bu ndaw bu dee yow da nga ciy wéy di ci continuer day mujj nekk lu pata waaw ndax xattaa montagne yi ñoom ci lan lañ formé woo ay xel ay xeer yu sew waaw bul xeeb bàkkaar ndax fa inna al jibala min al haso la waykatu arab bo <laughs> waaw la tusghiranna min al dhunubi bul bul woyofal di tuutil benn bàkkaar dara ndax fa al jibala min al haso gis nga montagne yi ni muy rëy rëy rëy rëy li ko forme mooy ay xeer yu sew voilà kon nag mooy tendekul nekk ci bàkkaar boo xam ne dañ la na bàkkaar bu ndaw la nga nekk ci di ci ginze guddee fii lu xuduwi wal asal bu dégg ba cëg yow day mujj nekk bàkkaar bu mag ci yow te tamit xoolal bul xool ci tuutiwaayu bàkkaar waaye xoolal ca màggaayu ko nga xam ne moo ko tere nga koy def muy borom bi tabaraka wa taala loolu lépp ay bàkkaar yu ndaw la waaye ce n'est pas dire yow léegi ah loolu daal sawaay kon laisse-moi ma insikar may bànneexu rek dañ naan la déedéet léegi gënee bu bon am naa benn bu laaj euh, parce que lii boo nee bàkkaar bu ndaw la ak li nga fi wax sànq euh, euh, ne ku da nga Ibn ma ne la waaw radiyallahu anhu waaw mooy lan waa Ibn Abbas wax nañ say mbiram ay xadiisam lan nga bëgg a wax o oh, nee nga li ñuy xamee bàkkaar bu mag ma ne waaw Ibn Abbas la radiyallahu anhuma mooy la am pen ab daan wala tëkku ci àddina wala alaaxira wala laanu wala loolu ab rëbbu ko la yu mel noonu ah ñu ne la waaw mais man lii boo nee xubla ci yooyu noonu xubla fóot mas laal te am yenn yi jaaji dane ginnaawu ndaw su mooy derrière am la laal am yoo xam ne lépp laa def ak moom amul yaakaar ci boppam <laughs> lu dul ne man jotew ma ak moom maa ngi nii nag teg ma lu la neex yow yeneen tubay saa saa ñëw tuub ngir yàlla borom yeneen tubay saa saa ne borom bi jéggal na la loolu day wane ne bàkkaar bu na wax ma ne man nag waaw loolu nan lañ koy defal xadiisu Seydina Maqil ibn Yasaar bi ana ban xadis xadisu Seydina Maqil ibn Yasaar saxaaba la ana waaw saxaaba la xam saxaaba la kay <laughs> waxal rek maa ngi lay déglu yaa fay <laughs> imaamu Tabaraani moo ko solo ak imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhima yonent bi alayhi salaatu salaam ne li an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyat min hadiid khayrun lahu min an yamassa imra'atan laa tahillu lahu mu ne yonent may saa saam nee na gis nga li an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyat mooy ñu jël boppu benn waaye ci kenn ci yéen jël ab puso wala ab rabbu rabbu rabbu gis nga rabbu xam nga rabbu <laughs> rabbu xam nga rabbu yu rëy yooyu da gudd yu gudd yooyu nga tàngal ko ba mu tàngi jër wala da jël ko noonu jël sa benn marto fekk benn waay bu toog teg ko ci digg bopp bi ci ŋaalu bopp bi jël sa teg ci ràpp bu gërëb dëgg dóor tël mooy comme ni menuisier bi buy buy daaj benn lal wala benn taabal jël pont yi teg di dóor martu ngir pont bi dugg ci biir mu ne ñu jëloon loolu jël bopp kenn fëgg ko ci affaire bi mooy ñu ñu jam ko ci biir mu dugg min hadidin ci loo xam ne feer rek waaw rabb moom wolof xam na ne feer la <laughs> waaw <laughs> puso <laughs> xayrun moo gën lahu min an yamassa imra'atan la tahillu la moo gën ci moom muy laal soxna soo xamante ne nii daganu ko muy laal ci yaramam di ci ut bànneex ci loo xamante ne ci ndaw soo xam ne daganu ko moo tax am na kenn riwaaye épaule di laal épaule soxna su ko daganu kooku noonu lii moo ko war a gënal moo ko gënal loolee daa fokk ba Euh, ah waaw léegi luy sab laaj waa mais lii lii du tëkku ah <laughs> moo lii du tëkku walla <laughs> ah! lii du tëkku kon lii naka la mën a nekk bàkkaar bu ndaw ma la non mook li ñu wax wallahi dara amu ci benn contradiction ah, ah, ah afin Allah waaye wax dëgg ma ne la waaw amul amul benn contradiction entre hadith yi xam nga lan la yonent bi alayhi salaatu mooy li ma la doon wax sànq di tuutal bàkkaar mooy daf lay wan ah ñàngaayu ah. <laughs> li nga xamante ne nii mooy bàkkaar boobee la nga xam ne noonu la màgge fa yàlla ak li muy néew lu tuuti yëpp laal xam ne kii laal la wax laal mooy mu mu laal kene jigéen goo xam ne daganu ko moo gën a garaaw mooy ñu ne ci ñu pont bi daaj ko ci wàll moo gën a woyof ci moom moo ko doon gënal ci moom mooy dalay war ne bàkkaar bi lii la rëyaayam fa yàlla moom laa la naan bul xool tuutiwaayu bàkkaar bi selon yow sa bët mais xoolal màggaay ko ko tere waaw te kat bàkkaar lu mu ndaw ndaw ndaw mën na laa yóbbu sawar lu tax yonent bay saasam xanaa waxul ne benn waay dina wax wax joo xamante ne mais du ci sax bàyyi xel wallahi laa yulqi ilayhi baalaa wallah loo xamante ne da koy wax de ci loo xam ne min saxatillah ah loo xam ne day jur li nga xam ne mooy sànjum yàlla merum yàlla bàyyiwu ci sax xel ba mu koy wax yëga di ci waaw loolu borom bi dugal ko ci safara soo xam ne moom lay tëbb ba yawmal qiyam Allahu akbar Allahu akbar mu ciy tëbb di dem de ca biir jahannama xam ne mooy loolu taw la mooy bu doon lu mag du ko fowe noonu du ko jàppe diw dara muy hadis sayna Abu Hurayra bi nekk sahihayn waaw naka noonu beneen côté bi ah inna al abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu allah biha darajat wa inna al abda la yatakallamu bil kalima min sakhati allah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam waaw kon mooy loolu la mooy yow da ngay wax loo xam ne lu ndaw waaye wa huwa inda allahi azim wa tahsabunahu hayyina nga jàpp ne lii lu ndaw la waaw moo tax ñu lay ñu lay mooy tandakuloo xeeb bàkkaar bul xeeb bul xeeb bàkkaar ndax bu ci nekk mën na la alal benn ngeneent bay saasam dañoo wax li nga xam ne mooy nit ki bu xamoon gravité wu loolu ak li muy nekk lu tuuti ci ci noonu la ci yàlla la mu ko mën a jural ci sànjum yàlla ñu jëloonu pontu daj fa moom bee gënal daa ah! def le loolu la mais tekkiwul ne <laughs> voilà day remettre en cause ne wala non loolu mais loolu lépp insha allahu taala loolu euh, euh, saxiira la waaw waaw loolu dafa bokk ci nga xamante ne mooy euh, bàkkaar yi nga xamante ne nii mooy yu ndaw yi waaw waaw mais eh? bu ko ah bu ko bu ko sàggane de <laughs> bu ko jàppale de waaw kon nag mu ngi noonee walillahi alhamdu wal kon nag ci kaw noonee eh, ci lañuy yem bii ñëw ñu gis ci li nga xamante ne mooy xadiisu euh, Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu wa ardaa moog li ñu jóge fii sorwul moom lañ doon xadiis Seydina Abu Yasar bi baloon nañu xaar sax booba wax ko mais mais alhamdulillah comme que fii boroom xam-xam yu bari dañu ne xadiis bii moom ki muy wax moom la comme liñ la waxe ne ñoom ku mel ñoom al imaam al xaafizu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala moom loolu la dëgëral ko ne kii huwa wallahi kii kii huwa Abul ki nga xam ne mooy Abul Yasar kon insha allahu ta'ala kon yem nii ba jotaay bi di ñëw